maxal xaadirati ànd ak aji teew ja waajibul aji war la maxal zikri ànd fàttali ko bu fekkee ne fàttiwoo ko julli yi da nga war a tegale nañu war a tegaloo lim njëkk a tudd nag mooy yaar julli yoo xam ne dañoo bokkaale waxtu te it ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa tey jàpp nag ne tisbaar ak takkusaan am nañ ak bokkaale ci waxtu timis ak gee am nañ ak bokkaale ci waxtu daanu ko leeral ci téere ci topp nuñ amee bokkaale ci waxtu yaar julli yu mel noonu nag li fekk xaj nañ ci waxtu rek su fekkee fàttewoo ko danga nga leen a war a tegale mooy jiital ga jëkk jëkk ko julli teg ca ga ca topp waaye soo ko tayee rek njëkk a julli nga mujj kon moom mi nga jiital te wartoon jiitu du baax ci misaal bu takkusaan jotee fekk julli woon tisbaar te fàttewoo it ne julli woon tisbaar kon day war nga njëkkee tisbaar door caa teg takkusaan waaye boo ko tayee njëkkee takkusaan door caa teg tisbaar tisbaar rek ay baax mel na julli goo woon takkusaan nga daal di julliwaat saa ba tey timis ak gee li fekk xañ nañ ci waxtu wa dañoo war a tegaloo nga njëkka a julli timis door caa teg gee bu gee jotee fekk julli woon timis boo ko teyee njëkk a julli gee door a julli timis timis mi nga mujj julli rek day jàpp ni moom nga jullee gun su ko defee gee nga jiitaloon faw nga baamuwaat ko ndax baaxutoon ba tey sax bu fekkee dafa am julli goo xam ne yaa ngi ci waxtoom am genn julli gu la raw mbaa yaar mbaa yett ba ci yent day war nga jiital yooyu nga xam ne ñoo la raw ba agsi ci gi nga xam ne moom nga nekk ci waxtoom door koo julli mel ne bu fekkee tisbaar jot na bu wóor la ne julli woo suba day war nga njëkk julli suba door a julli tisbaar ba tey bu fekkee suba jot na fekk julli woon gee day war nga njëkk a julli gee door caa teg suba waaye nag bu fekkee ne julli ya amuñu bokkaale ci waxtu kon moom boo ko tayee njëkk julli gi nga xam ne moo teew door a julli ya ko jiitu woon du tee bu baax mel ne tisbaar jot fekk julli woon suba boo ko tayee njëkk jullit julli tisbaar itam door julli suba du tee bu baax da am bakkaar nag ci ñàkk gaa tegale kon na koy teqale xam ne yaari julli yu bokkaale waxtu moom te xaj ci waxtu wa faaw rek jiital ga jiitu teg ca ga ca topp waru gar la tey di ab sartu ca baaxuk julli ga nga xam ne soo ko deful rekk du baax ni ma ko misaale ci tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee ndax tisbaar ak takkusaan dañu am ak bokkaale ci waxtu timis ak gee noonu yooyu moom boo leen tegalee wut nañ tegaloo te yaa ko tey boole ci da nga njëkk a julli du baax faaw danga koy julliwaat waaye nag yàlla raw te bariwuñ am goo xam ne moom yaa ngi ci waxtoom war nga leen tegale sax jiital ya nga xam ñoo la raw door a ñëw ci gi nga xam ne moo teew nga nekk ci waxtoom waaye nag boo ko defuti da nga am bàkkaar ci ñàkk gaa def rek waaye du tee julli ga baax julli yàlla raw nag mën na nañoo bari mën na nañoo néew jàpp nañ ne benn ñaar ñett ñeent moom lu néew la juróom benn jëm kaw jàpp nañ ne lu bari la juróom kay ci lañu wute am ñu ko boole ci néew gi am ñu ko boole ci bari gi moom yi taalif nag moom dafa boole juróom ci bari gi jàppe ne di tàmbalee benn ba ci ñeent mooy lu néew moo tax mu ne wal yasiiru aji néew ja arbaxu salawaatin mooy yent julli fa àdduna topp lu ko yées nga xam ne man kaanat ku nekk man kaanat xale yi di ko war arbaxu salawaatin yent julli fa aqallu topp lu ko yées sallaaxa kon mu julli leen xabalal xaadirati ci njëkk julli nga teew wala xaraja ak doonte génnoon na waxtuha waxtoom wa nee bu fekkee say bor bariwut daa tàmbalee ci benn julli ñaar ñett ba ci ñeent yem ci waaye ëppul ñeent kon dañuy jàpp ne sa boru julli bariwut kon bu amee julli gu teew xam yaa ngi ci waxtoom doo sañ a julli julli ga teew door a fay bor ya da ngay jëkkee bor ya bu dee gennoo bu dee ñaaroo bu dee ñeent door a julli julli gi nga xam ne moom nga nekk ci waxtoom doonte xam nga ne sax boo dee fa yooyee la raw far moom itam mu raw la moom mi teewoon tam waxtoom jàll du tee rek noonu nga war a def soo ko deful rek am bàkkaar ci ñàkk gee tegale waaye nag du tee moom mu baax su fekkee nag la nga amee ci barub julli dafa bari tàmbalee juróom boo toppee ni taalifkat bi waxee mbaa tàmbalee juróom benn jëm ca kaw kon moom su fekkee waxtu wa daa xat nga xam ne boo fi dee fay yooya far gi itam raw la kon day war nga julli gi nga xam ne yaa ngi ci waxtoom ba noppi door a fay nag yooya nga xam ñoo la raw te bari waaye doo saña jekk di fay yooya bari ba nga xam ne ci nga tollu dalay raw moom itam déedéet bu say bari julli xasee bari rek te juróom benn jëm kaw moom ñëpp maase na ci bari gi juróom rek la ñu wute ci néew aku bari mën nga koo far boole rek ci bari gi topp ni taasifkat bi waxe mu noppal la su boobaa kon julli ga nga nekk ci waxtoom da ko jiital doole julli yooyee nga xam ne ñoo la raw waye juusu dana dagan alqadaau fay borub julli fi kulli waqtin ci bépp waxtu wala yatanafalu te du sañ a naafila man koo xam ne alayhi war na ko alqadaau fay borub julli wala yusalli du sañ a julli adduha yoor yoor wala qiyaama ramadaana du caa génnu taxawaayu ramadaan maanaam rek mooy naafilay weeru koor wala yajuusu te du dagan la ñeel ko illa chafu ndaray safaa wal witru ak wetar wal fajru ak fajar wal iidaani ak yaar julli xiid yi mooy julli korite ak tabaski wal xusuuf ak julli muur muurug jant ak muurug weer wal istisqaaw ak julli mbaaw bu fekkee nag danga nga ay bori julli moom waxtu ne rek mën nga caa fay bor ya naafila kay moo am waxtuñ koy sibe ak waxtuñ koy araamal waaye fay bor rek moom mayees na ko ci waxtu wu ne te it boo amee borub julli doo sañ a naafilaat yi ndax lool ndax lool nar ko fayee bor yi nga amee niki boo xasee amee borub julli doo sañ a julli doo sañ a naafila ci weeru koor doo sañ a dawalal tisbaar mbaa takkusaan doo sañ a naafila ci gannaaw tisbaar mbaa gannaaw timis mbaa gannaaw gee moom daal loolu nar a naafila rek faye ko bor yi lu may nag am na ay julli yoo xam duñ farata waaye loo bari bari ay bor danga leen sañ loolu nag mooy wetar wetar julli sunna la goo xam ne mboolem julli sunna yi moo ci gën a màgg gannaaw faratay rek moom wetar benn ràkk boobu moo ci gën a màgg alwitru ak tóol lay firi ndax li muy benn ràkka waaye nag dañoo bëgg bala nga koo def lu néew néew nga julli ñaar ràkka ñu koy tuddee achafon achafon day firi tóllantiku kon loo bari bari ay bor sañ ngaa def safaak wetar ba tey ñaar rakkay fajar agul ci doon sunna waaye bu julli sunna yi jàllee moo ci gën a màgg ñu koy tudde rax yibatu rax yibatu mooy lu ñu xemmeem maanaam daal ki doon tëral yoon wi xemmeem loo na ko xeetam wi ni ki bam ne rakxatal fajri xayrum minad dunya wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biiram kon loo bari bari ay bori julli danga saña julli ñaar rakkay fajar ba tey julli ak tabaski loo bari bari ay bori julli da leen sañ julli julli muuru jant ak julli muuru weer ba tey loo bari bari ay bori julli da nga leen sañ a julli julli muuru jant moom dogu nañ ci ne sunna la julli muuru weer nag ci lañu wute am ñu wax lu ñu sopp la agul ci sunna day mel ne buñ nee lu sopp dong nag moom boo xasee amee ay bor bori julli doo saña julli jullit muurug weex julli mbaaw mooy julli ga ñu julli ngir ñaan yàlla mu mayee ndox googu itam julli sunna la loo bari bari ay bori julli sañ koo julli nga xam ne su weeru koor jotee mbooloo mi naafila da ngay seetlu sa bopp ba xam mas nga amee ay boru juliyoo julliwutam ndéet mbaa mu am waxtu yoo xam daa nga julli waaye julli ko daawul baax ndax xam nga ne nanga waral na ca am te amu ca mbaa nangam waru ci woon am te amoon na ca su fekkee seetlu nga ci sa bopp loolu ca ba nga kàllafeeg léegi bu weeru koor jotee nit ñi la yow dangay dem di fay sa bor yooyu le te bañ bokk ci naafilay koor ya waye joosu dana dagan liman ñeel ña nga xam ne alayhi war na leen alxadaawu fay ga añ yu sàlloo ñu julli jamaaxatan mbir mu ñuy mbooloo idastawat ndem yemoona salaatuhum seen julli mbooloo moo xam dañoo bokk amee ay bori julli waaye ñoo bokk julli leen raw kon mën nañoo def mbooloo kenn jiite ñi def julli mbooloo ni ki bu dee ñoom mbooloo mi timis jot na waaye ñoom ñëpp ñoo marché ji julli wu ñu woon suba tisbaar takkusaan kon kenn mën naa jiite ñu njëkk fay suba teg ca tisbaar teg ca takkusaan door a ñëw ci timis mën na nasiya ku fàtte xadadama limub la nga xam ne alayhi waroon na ko minal xadaa yi ci fay salla kon mu julli xadadan ab lim laa yabqa boobu du des maaxoo ànd ak moom chekkun benn sikki sàkka koo xam ne wóor na ko ne amee na bori julli benn leen a julliwutoon waaye julli gaa baaxutoon xamul nag nu toll kooku day moom dañ koy wax ne ko del fay di fay di fay ba mu wóor le ne woon ci bor tolluwut nii nga door a bàyyi loolu kon yomb naa dégg moom daal ko amee bari jullit xamul nu mu moom nay fay di fay di fay ba mu wóor ko ne rek moom la mu amee woon ci bor tolluwutoon nii mu door a bàyyi bu fekkee ne xam na ga ci jëkkoon bu jëkkee ko bu ko nag mu tàmbalee tisbaar képp ku amee bor yi muy fay te xamul gu ci njëkkoon rek sopp nañ mu tàmbalee tisbaar du tee nag gu mu tàmbalee rek mu baax su fekkee nag day nattable gan julli la di xam na ne gee mbaa gee gen la ca niki mu wër ko ne tisbaar mbaa takkusaan am na ci gum julliwut te mënatu koo xàmmee kon bu jullee yaar yëpp rek tisbaar takkusaan ñu daal di xam ne jaanam wàcc na bu doon nattable ndax day timis mbaa day julli yëpp rek ñu xam ne kon jaanam wàcc na bu fekkee julli juróom am na ci gor a waaye gum ci doon kon bu jullee julli juróom yëpp rek ñu xam ne kon jaanam wàcc na baabul li ab bunt la fi sahwi ci jamuuj nga wax jamuuj rek waaye mooy juum wa sujoodu sahwi sujoodu jamuuj fi salaati julli sunnatun sunna la fali nuqsaani ñeel na wàññi ga sajidataani ñaari sujoot qabla salaami ci njëkk salmal wa ba'da tamaamit tashahudayni ak gannaaw matuk yaari taaye ya yasiidu dana dolli baxdahuma seen gannaaw ñoom ñaar tashahudan taaya aaxara janeen sujootu jamooj mooy boo juumee ba wàññi ci julli ga loo xam ne sunna la mbaa nga juum ba yokk ci julli ga dañ lay digal nga sujoot ñaari sujoot muy tudd sujootu jamooj nga xam ne kon du benn sujoot ñaar lay doon moom nag nga sàmmoonteeg moom sunna la daa njëkke nag bu jumee ba wàññi ca julli ga kon nag nga xàmmee sunna yi nga xam ne ñoo feddaliku tey juróom-ñett lu ci baax la yooyu nag mooy qiraatu ma zaada xala ummil quraan wa sirru wal jahru fil faridati kullun fi mahallihi wa takbiru siwa takbiratul ihram wa qawlu sami'a allahu liman hamidah wa tashahudu al wal julus la wa tashahudu al akhir juróom yetti sunna yu seetliku yi mooy yii gannaaw boo jàngee fatiha ci ràkk bu jëkk wala bu ñaareel la nga cay teg mi aw saar mbaa bu ko matutit baax na loola sunna bu fetliku la nga teg ca yenu ak biral kenn ku ci ne ca fañ la ko digale kon muy ñett nga teg ca allahu akbar yi ngay wax yépp boo xasee weesu bu jëkk ba farata yi ngay waxaat yépp sunna lañ nga wàññi ko benn sunna mu yent kon ci yi ñu feddali nga teg ca samiha allahu liman hamida muy juróom teg ca taaya bu jëkk ak jataayub taaya bu jëkk mu daal nekk juróom ñaar nga teg nag taaya bu mujj moom na dafa limaali wut ab jataayam te dañoo waxoon ne taaya bu ne akub jataayam ñëw bokk di sunna buñ nee xabla salaam njëkk salmal mooy rekk dangay julli ba taaye ba sa taaya mat laata ngay wax nag asalaamaaleykum nga sujjóot ñaari sujjóot ba noppi nag baamuwaat taaya ja door a sëlmal ndax dañoo bëgg sëlmal bi mu topp taaya loolu mooy boo juumee ba wàññi wali siyaadati ñeel na dolli ga sajidataani ñaari sujjóot ba àdd salaam yi ci gannaaw salmal yata shahadu dana taaya ba àddahuma ci seen gannaaw ñoom ñaar wayu sallimu te muy salmal taslimatan ab salmal uxra baneen boo juumee nag ba yokk ci julli gi loo xam ne bokku ca mel na nga juum rukoo ñaari yoon mbaa juum sujjóot ñaari yoon ak mboolem xeeti yokk yooyu nga xam ne ak yokk la kon dangay def def baxande salaam baxande salaam day firi gannaaw sëlmal loolu mooy dangay ngay julli ba sa julli mat ba nga wax asalaamaaleykum nga daal di sujjóot nag ñaari sujjóot dellu taayawaat sëlmalaat loolu la ñu tuddee baxda salaam moom yokk rek moo koy waral wa man naqasa ku wàññi wa zaada te mu dolli sajada kon mu sujjóot xabla salaam yi njëkk sëlmal su fekkee ne nag danga wàññi ci wet yokk ci wet wala na faral di am su boobaa da ngay ëppal doole wàññi ga daal di sujjóot xabla salaam mooy njëkk sëlmal te bàyyi dolli ga moom bañ koo sujjóotal kon dooleeg wàññi ak wàññi kese ñoo xam xabla salaam lañ leen defal dolli kese kese nag moom la ñuy defal ba'da salaam bu boolee dolleeg wàññi mën nga koo misaale mu fàttee def taaye digg ba noppi nag dolli ak sujjóot kon ñàkk gaa def taaye digg ak wàññi la sujjóot ba mu sujjóot ak yokk la kon foofu day sujjóot la salaam kon say boo jàpp ne rek saa yoo déggee la salaam mooy njëkk sëlmal maanaam sujjóot ñaari sujjóot bala ngaa sëlmal ba am waataaya door a sëlmal boo déggee baxada salaam nag day firi gannaaw sëlmal mooy rek boo jullee boo wax asalaamaaleykum nga door sujjóot ñaari sujjóot ñi dellu baamuwaat taaya ji nag sëlmalaat boole ja wa man nasiya ku fàtte as sujooda sujood ba alxabliya bay ko jóg la mooy bi njëkk sëlmal rek xataa sallama ba mu sëlmal sajara kon mu sujood ko intaala nekk na xariban di aji jege maanaam ñàkk yàgg wa intaala yàgg na aw xaraja wala mu génn minal masjid di tukkee ci jàkka ja batala kon yàqu as sujoodu sujood ba wa tabutulu te dana yàqu asalaatu julli ga maxu ànd ak moom inkaara nekkoon na xalaa salaasi sunanin di nekk ci yet sunna aw aksara wala muy lu ëpp min zalika ci loolee wa illaa bu dul loolu fala tabatulu kon du yàqu moom julli ga fu ñu la digalee xabla salaam maanaam sujjóot bala ngaa sëlmal nga fàtte ko nag ba sëlmal su fekkee ne yàggut danga koy def rek soppiku na sax gannaaw sëlmal waaye du ca yàq dara ndegam yàggut jógoo fa nga doon jullee rek danga koy def mu daal di baax fu ñu la digalee sujjóot sujjóotu xabla salaam moom nee na soo ko fàttee def bu mu xasi yàgg mbaa yàggut waaye jóg nga fa nga doon jullee kon dañuy seet bu fekkee la nga wàññi woon ba tax ñu digal la sujjóot mat na yetti sunna mbaamu mu ëpp ko kon julli ga day yàqu faaw jëmm julli ga ci boppam moom ngay julliwaat bu fekkee nag la nga fàtte woon day benn sunna mbaa ñaar rekk nag moom kon du aajo wa ngay defati sujjóot yi te it julli ga baax na du jar ngay baamu julli ga wa man nasiya ku fàtte as sujjóot sujjóot ba al baadiya bay ko jóg bax salaam salaam sajadahoo kon mu sujjóot ko wala ba da xaamin ak doonte ci gannaaw am at la bu fekkee dañ laa digaloon bax de salaam bax de salaam moom foo ko fekk rek dangay yokk ci julli ga moo tax ñu digal la ko kooku lu mu yàgg-yàgg moom saa yoo ko fàttalikoo rek sa dund moo tax mu ne doonte gannaaw at la itam da nga koy def rek mu daal di baax wa man naqasa ku wàññi faridatan farata falaa yujj si uhoo du ko doy dana xëy jàng falaa yujj siihi ci way fal am sa gi as sujjóotu sujjóot an xaa wëlis farata ja maanaam boo xasee bàyyi farata moom def ko rek mooy tax julli ga baax waaye farata mu ne su ko sujjóotal sujjóot du ko defar indi rek mooy tax julli ga baax wa man naqas ak wàññi it al fadaila ngëneel ya fala sujooda déet di ko war ku jumba bàyyi ngëneel ci ngëneelu julli itam dara du ko ci war li mata jàpp foofu sax mooy nee nañu bàyyi ngëneel rek bu ko taxee sujjóot julli ga day yàqu mu baamu ko faw faaw mel ne mu fàtte xunóot mi ñu waxoon léegi tax mu jot ne daa war a sujjóot ndax defare ko bàyyi xunóot su boobaa julli ga lépp yàqu mu war a julliwaat wala yakun du nekk a sujjóotu sujjóot ba alxabli yu bay ko ju xabla idaali tarki sunna tey ni dara ngir bàyyi yaari sunna fa sara topp lu ko ëpp wa amma sunnatu daal sunna alwaahidatu ba di benn falaa sujjooda de sujjoot laxaa di ko ñeel illa sirra dara yalu wal jëxër ak biral kon mën ngaa takk ne sujjootu xabla salaam moom bàyyi lu mat ñaari sunna mbaa ëpp ko rek mooy tax ñu digal la ko nde sax boo bàyyee benn sunna dong donte bu ñu fedd li la waaye benn dong la du jara sujjóotal lu may nag yelu ak biral yelu ak biral moom kenn ku ci ne dafa beru di benn waaye nag koo ca bàyyi rek moom am na sujjóot buñ la cee digal buñ ne sujjóot nag bul fàtte ne ñaar lay doon kon yelu ak biral moom koo ci bàyyi rek ñu digal la nga sujjóotal ko fa man asarra ku yelu fil jëhëri ci ak biral sajada kon mu sujjóot xabla salaam yi ci njëkk sëlmal biñ la diggalee biral ni ki nga toll ci ñaar rakk njëkk timis wala ñaar rakk njëkk ci gee nga fàtte ko na yow yelu kon day na nga sujjóot xabla salaam ndax da mel ne ku wàññi ndax biral ma fa waroon nekk danga nga faa def yelu mi ko gën a woyof loolu moo tax kon dangaa mel ne ku wàññi wa man jaxara ku biram fi sirri ci ak yalu sajada kon mu sujjóot baax da salaam yi ci gannaaw sëlmal su la digalee ci birab nga yalu fa ni ki nga doon julli tisbaar mbaa takkusaan yow nag nga biral kon na ngaa mel ne ku yokk ndax biral ma nga def moo gën a xumb yalu ma nga bàyyi kon day mel ne ku dolli ñu digal la nga sujjóot baax da salaam wa man takallama ku wax saahiyan mbir mu muy aji juum sajada kon mu sujjóot ba ànd salaami ci gannaaw sëlmal kuy julli wax wax joo xam ne bokkul ca julli ga tey defar julli ga taxut waaye nag njuumtee tax teyu ko kon dañ koy digal mu sujjóot ba ànd salaam lu may na wax ji daa bari bopp su wax ja baree moom la may juum juum du dee julli ga yàqu mu war koo julliwaat doon julli nag wax te tey ko wax joo xam ne defar julli ga taxut te moo ko tey moom doonte néew na it julli ga yàqu na waman sallama ku salmal min rak'atayni ci ñaari rakka saahiyan mbir mu aji juum sajada kon mu sujjóot ba àdda salaam yi ci gannaaw salmal julli gu ëpp ñaari rakka bu ko dee julli ba mu amee ñaari rakka daal di juum daal di wax asalaamaaleykum day jóg rek daal di koy àggale ba noppi nag sujjóot ba xam ne salaam ndax sëlmal gëm sëlmal ci amee ñaar ràkk te wartoon a sëlmal wa saada ku dolli fi salaati ci julli ga rakk xatan benn rakk aw rakk xatayn wala ñaari rakk sajada kon mu sujjóot ba àdd salaam yi ci gannaaw sëlmal boo dee julli juróom ba yokk ca benn rakka waaye àggoo ci yokk ca rakka yu toll ne limu rakkay julli googee da ngay sujjóot rek baxda salaam niki suba nga yokk ci benn mbaa tisbaar nga yokk ci benn mbaa ñaar da ngay sujjóot rek baxda salaam wa man zaada ku dolli fi salaati ci julli ga nit la xaa toll ni moom nag batalat mu yàqu gépp julli goo xam ne danga juum ba yokk ca rakka yu toll ne limub ay rakkaam day yàqu ba mu des tiwis tiwis moom yokk ca ñeent muy juróom-ñaar moo koy tax a yàqu ku bokkut ak moom nag boo ci yokkee lu toll ni moom rek nekki suba nga julli ko ñeent mbaa ku mel ne tisbaar nga julli ko ñeent mu daal di yàqu bu ñu nee nag julli boo ci yokkee ràkk yi toll ni ay ràkkaam dana yàqu xamal ne ràkk ba nga xam ne moo ci mujj moom boo ci rukkoo rek ba siggi ñu daal di jàpp ne julli ga yàqu na duñu xaar ba nga jàll ci ay sujootam mbaataayam ak dara niki tisbaar boo juumee ba àgg ci ràkkab juróom-ñetteel ba waru koo ca ba sigg rek dañu jàpp ne tisbaar jooja yàqu na da koy bàyyi julliwaat jeneen timisit noonu boo demee ca ràkkab juróom-ñaareel ba waru koo ca ba sigg rek timis jooja yàqu na bu doon suba it boo demee ba ca ràkkab ñeenteel ba baru koo ca ba sigg rek ba tey suba ga yàqu na wa man shàkka ku sikki sàkka fi kamaali salaati yi ci matuk julleem ga ataa mu dikke bi maa ca la nga xam ne shàkka sikki sàkka woon na fii ci moom ndax wa shakku sikki sàkka fi nuqsaani ci wàññi kata xaquqihi mu ngi mel ne ak wóorloom yi mel ne lu ko booy sikki sàkka julli gi mat na wala matut dangay jàpp ne matut daal di koy mottali ndax takk-takk bi mooy booy sikki sàkka wàññi nga walla wàññiwoo dañuy jàpp rek ne wàññi nga bu wér a boo doon sikki sàkka benn rakk wala ñaar loo ci julli dangay jàpp benn boo doon sikki sàkka ñaar mbaa dangay jàpp ñaar daldi jàll boo sëlmalee nag nga sujjóot ba xam salaam toroxale ko saytaane boo doon sikki sàkk itam ponk sàngam ni ki rukkoo mbaa sujjóot def nga ko am defoo ko it danga koy daal def rek te bu julli gi matee nga sujjóot ba xam salaam